أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الله عز وجل في سورة الرحمن kon Boroom bi tabaaraka wa ta'aala ñu ñëwaat ci saar bi nga xam ne mooy Ar-Rahmaan mu ne kon ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان muy wax bés boobu nga xam ne ci lay jublu ji lu àtt jinne wi nit ñi ñeneen ku mën a rëcc na nga rëcc waaye ñi nga xam ne ñoo ci wedd dinañ leen sotti safara soo xamante ne nii du am saxaar wala te muy saxaar soo xamante ne nii du ànd ak safara wala cuivre boo xam ne moom la ñuy xóoyal sotti leen ko fala tantasiraani kenn du mën a dimbali moroom ma de kon nag muy wane fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu boroom yu mag bi yéen nit ak jinne ngeen di weddi mu kontine nag ci laayab li nga xam ne mooy fanweer bi ak juróom ñaar mu ne kon fa idaa inshaqqati samaa mu ne tey bu keroogee muy bis ba nga xam ne la asamaan si di xotteeku comme nañ ko gise woon ca idaa samaa inshaqqat fa kaanat bu keroogee asamaan si nan lay nekk wardatan day mel ni fleur yooyu xonq yoo yëlee mooy ne couleur bi day far xonq curkat dihaani mel ni nag diw jooju nga xam ne dañ koo tàngal bam tàng jër di daal di roogalaat noonee la asamaan si mel xonq cur di roogalaat mu ne fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban yéen nit ak jinne ngeen ci seen xéewalu boroom yu mag yi ngeen di weddi mu ne fa yawma idin sey bu keroogee bokk na ci bésu al yawmal qiyaam yi ndax yawmal qiyaam daa am ay bërëb yu wuute foo xam ne waxoon nañ ko jamono yële yoo xam ne dañu fay laaj nit ki am yoo xam ne moom ci boppam mooy jéem ma ut ay lay naan borom bi lii wataxoon jaamu wala wala mu naan maa ngi la doon jaamu am yoo xam ne day kaste kër lam ne ñi bàyyi cër yi di wax bii nag mooy buñ leen attee ba pare soxlawul ñu leen di laajati dara mu ne fa yawma idin bu keroogee bañ leen di mbugale nii nga weddi woon laa yusalu an zambihi koo nga xam ne mooy dem ca ku nga xam ne mooy jinne ga insun wala jaan nit ba war a safara wala jinne ba war a dem safara kenn du ko laaj naan ko waaye yow ban bàkkaara la fi indi moo tax nga war a dugg fii ndax loolu def nañ ko ba pare mooy xisaab nañ ko ca kaw fa bi ayi alaa rabbikuma tukaddiban ana ban ci seen xéewalu boroom yu mag yi ngeen di weddi yéen ñi koy jinne mu ne yu'raful mujrimuuna bi siimaahum fa yuxazu bin nawaasi wal aqdaam ne nag keroog bu yawmal qiyaama bañ leen di àtt di leen bugale nii mu ne nag yu'rafu dees nañu xàmmee al mujrimuuna way jombu ñaa jaamu ña nga xam ne dañoo jomboon a jaamu seen borom di ko weddi bi siimaahum ci seen mandarga yi boo leen di gis xam ne ñee mooy ñu jëm fa baaxul fa de ndax seen xar kanam yi day ñëkk ñu daal di ñàngal nekk ci njàqare yoo xamante ne nii fële ngay toog man ko liir ci seen xar kanam yi fa yuxadu nag bu keroogee malaaka yi dinañ leen ne ciix jàpp leen bi nawaaf yi fan lañ leen di jàpp ci seen karaw yi nga xam ne ñoo nekk ci seen kanam ak bopp yi wal aqdaam ñoom lañuy boole ak seen tànk yi daal di leen mënatee noonu karawu bopp yi lañ yi ci kanam lañuy boole tànk yi yeewu ak ci seen yi jëmale yàlla fa nga xam ne mooy safara wal iyaadu billah suñu boroom ne fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu boroom yu ma yi nit ak jinne tukazzibaan ngeen di weddi ne bu keroogee dinañ leen wax lii ne leen haadihi jahannamu lii de mooy jahannamu safaraw jahannamu mañ leen doon wax ba nga xam ne bañ leen koy wax ca àddina de yukazzibu biha ñu leen yéen ngeen ko ñi way jomb waa ñaa jaamu ñu doon ko weddi sama yonent yaak ña leen gëm doon leen ko wax naan leen def leen attention bu ngeen jaamul seen boroom nag bo génn àddina ci seen kéeféer bi safara ngeen jëm ñu ko doon weddi yu ñëw ba foofu ñu ne taa jahannama ji ngeen doon weddi da mu ngi allati bi nga xam ne yu bi biha doon na ko weddi al mujrimuuna way jombu ñaa jaamu ñi yatuufuuna baynaha wa bayna hamimin aan bu ñu ko duggee nag biir safara lañ leen di baaganteloo dañuy daw fu ne ndax fu ñu nekk mu tàng jër ñu foog ne moo tane ñu jóge ci lakk-lakk bi gis am ndox ñu daal di dem ndox moo xam ne dafa àgg ca jombox fa lu bax loolu mooy xamimin an ci moom la ñuy jógee ko ni nga ko wute woon buñ jógee fële naan ba mu yàq seen biir yi ñu gis bu mel ni ker ñu daw foofale duñ ko jógee dem jële mooy noonu la ñuy def ñu jógee ci tàkk-tàkk bi di dem foo xamante ne nii ndox mu tàng fa ne te xam nañ ne buñ ko naanee mu yàq seen biir yi waaye manuñ lu dul naan ko mu ne fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu boroom yi yéen nitu jinne ngeen di weddi waliman xaafa maqaama rabbihi jannataan bu pare nag kon nag mooy ne ñi nga xam ne ñooy yéefér yi wax na ñoom li leen di xaar ëllëg mooy nii lay demee muy wax nag ñi nga xam ne ñoo ko nangu woon a jaamu fii ci àddina moo borom bi ana lan nga leen waajal mu ne wali man xaafa ñeel na képp koo xam ne ragaloon na te gëmoon ne xam ne bés dina ñëw maqaama rabbihi taxawaay ba muy taxaw boromam di ko àtte jannataani du ko roogee de am ñaari aljana yu mag a mag laa koy defal fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukaddimaan ana ban ci seen xéewalu seen borom yi nga xam ne moom mooy borom xaar bi di ar tukazzibaani ngeen di weddi yéen ni xëy jinne mu ne zawaataaf naan mu ne gis nga ñaari ajjana yooyu ay ajjana yoo xam ne dañoo bari ay ay fànn yu bari ci ay xeetu meññeef waaye li nga xam ne mooy ay fleuve yooyu yu bari lañ ci am ak garab yoo xam ne yu wuute lañ fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan moo ana ban ci seen xéewalu boroom yu màgg yi yéen nit ak ngeen di weddi mu ne fiihimaa aynaani tajriyaan mu ne ci ñaari àjjana yoo yëlee am na fa ñaari bëti ndox yu mag yoo xam ne tajriyaani yuy daw lañ te du ñaareetee fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu boroom yu mag yi yéen ñi def jinne ngeen di weddi fiihimaa min kulli faakihatin zawjaan mu ne am na ci ñaari àjjana yoo yële lépp bépp xeetu fooy séef boo xalaat ak boo xalaatul bu ci nekk nag da am ñaari peer lay am xam nga waxoon na zawakaaf naan dañ cee bari la ay garaba ci meññeef waaye nee yooyu nag foyteef yooyu garab yoo yëlee bu ci nekk ñaari wuute moo ca am de fa bi ay ala rabbikuma tukazziban ana ban ci seen xéewalu borom yu mag yi yéen nit ak jigéen ngeen di weddi mu ne muttaki'ina ala min istabraq wa janal jannatayni daan mu ne nag ña ne ñoo ñi ma borom bi tabaaraka wa ta'aala te gëmoon ma ma dugal leen foofale muttaki'ina ala furushin bu ma leen fa dugalee dañuy sóonu ci ay kaw lal la yoo xam ne dañuy tudd sóonu batra unoha le féete suuf lay laal suuf la nga xam ne mooy laal ci suufu seen lal yoo yële ni ni sabraxin ci soie bu foor boo bële teg wàl yore la ñuy nekk mooy li gën a baax yoo xamante ne xam nga àddina bii li dina valeur moom duñ ko bàyyi muy laal suuf dañ ko yëgati ca kaw léegi nag bu dee yii ñooy laal suuf soit yi gën a yoo xam ne ñoo gën yu ma sa nekk ci àddina bi ñoom ñooy yi féete suuf lan ngay xalaat ko ni ci biir lal baag la nekk ca kaw mu ne kon noonu lay demee de mini sabratin ci suwaabu foor boo bële sa waleere wajanal jannatayni daan mu ne tam meññeeku ñaari aljana yoo yële daan dafa yooru mooy nit ki bu soxlaa mooy yi ñoo fi alors que addina bii moom li nga soxla lu ëpp yaay dem uti ko dang dangi ba sonn boo ko naree am sax moom nga nga sant fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu boroom yi yéen ñi dég ginne ngeen di weddi na fiihinna qaasiraatu tarfi lam yadmithunna insun qablahum wala jaan mu ne fii hin na nekk na ca lal yoo yële ma leen wax ci kaw noonu xaasiraatu tarfi jigéen yoo xam ne muy alxuurul ayn nga xam ne ñoom dañoo seenu xef dañ ko gàttal mooy ne duñu xool lu dul ña góor ña seen boroom seen boroom kër ya leen boroom bi booleel lam yasmithunna ñoom ñoo ñële nag kenn masula séyëg ñoom ci lu jiitu insun jinne qablahum lu jiitu wala jaan du saagan du insun nit qablahum lu jiitu wala jaan du saag du caagante ni jinne fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukadibaan ana ban seen xéewalu boroom yéen ñi te jinne ngeen di weddi mu ne ka annahunna al-yaaquutu wal marjaan mu ne xuurun jigéen ñoo ñële de xuurun ayn yoo yële dañoo mel ne al yaaquutu wurusu ngalam yoo yële moo raw sax wurusu ngalam wal marjaanu ak perle ak tur corail ak perle yoo yële muy xeer yu waleere yoo yële ci wàllu ñoomin jamaa yu ko raw foofu ñoom la ñuy niru mooy ñoom ci seen bopp ñoo mel noonu ndax dañuy leer fu seen li lépp a leer noonu la lañ mel ñoom jigéen ñoo ñële ne fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu boroom yu màgg yi yéen ñi te jinne ngeen di weddi suñu boroom nag ne lii nag ma dugal ñii lan lañ fa def mu ne lan moo tax ñu mérité lii mu ne hal jazaa'ul ihsaani illal ihsaan mu ne ndax nekkul fayut li nga xam ne mooy jëf ju yiw di gëm yàlla tabaraka wa taala ba faatu ji illa al ihsaanu est ce que moom fay googu nekkul lu dul sama ngërëm ak aljana aha kay wala hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan mooy dëgg-dëgg fayu lu rafet moom nekkul lu dul lu rafet de aljanaa ngërëmu borom bi tabaaraka wa taala fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu borom yu màggi yéen nit ak jinne ngeen di weddi wa min duunihimaa jannataan mu ne nag am na yeneeni àjjana ñaari àjjana yu wuteeg ñaar yi ma wa min duunihimaa am na yeneen ñaari àjjana yu wuteeg ñaar yi ma leen yeneen ñaari àjjana fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan ana ban ci seen xéewalu boroom yi ngeen di weddi mudhaammataan mu ne ñaari àjjana yooyu nag dañoo verte verte boo gisee dafa verte verte boo xam ne dem bay niroog ñuul ndax mi nga xam ne noonu la wertaay bu mel noonu la lépp daal yañ ji foofu yëpp fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazzibaan